raba ar riba moo féete kaw lépp waaw mooy gërëm lu ma yàlla jox gërëm naa kontaan naa ci ba ma xamee ne lii la ma yàlla jox xam na ne moo gën ci man te kontaan naa ci walam yahris te du nekk di xër alal isdiyaadi ci ñu yokku ko loolu wala alaha fi talab te du nekk di insister naan naa am loo pli ay fa ka annahu ghani kooku lam la ko yàlla jox lu mu ndaw ndaw day mel ni ko riche ndax noonu moo tax da nga koy gis moom amul souci yu riche borom gaar gaar yi borom alal yu bari yeeg borom moomeel yi nga xam ne ñoom dañu borom bi da leen a xañ lii ci seen xol anxiété beeg stress yi ñuy nekke te pourtant ni ñu baree alal nekk ci yooyu seen xol du dal bajj bajj xol loolu ci amu ko amu xamu ko te pourtant yorul dara luñ ko mën a askanale waaye nag fu mu soxlaa borom bi fay. allahu akbar mu ne wa qaala al-Qurtubi mu ne kanta al imam al-Qurtubi moom al-Maliki da nga xam ne Maliki rahimahullah bokk nañ ñooy ñu njëkk def sarah kutubu sitta yi kutubu kii en tout cas imam al-Bukhari imam Muslim yooyu ñoom ñoo ko njëkk a def waaw ak même même même yooyu sax kutubu ay ay ay yooyu waaw ñoom ñoo ko njëkk def waaw moo tax euh, c'est vraiment triste nga gis ñoo xamante ne nii ñoom jàpp nañ ne boo nekkee Maliki moom yow yooyu xamoo ci dara wal iyaazu billah <laughs> dëgg la Shafi'i yi ginnaaw gi dañoo ñëw yëkkati affaire bi bu baax a baax ba moo tax daanaka saraa yi mais ñoom da ngay gis seen saraa kii Maliki yu njëkk yi lañuy la sukkandiku waaw ñoom Ibn Abi Jamra andalu bi da ne woon al andalusi ñooñu noonu ay ñoom ñii ñii da gis ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ñoom imaamu Nawawi imaamu Nawawi moom <laughs> moom moom al imaam al kii lay lay al Qadi Iyad al Maliki moom tamit waaw Allahu akbar ak al imaam al Qurtubi bi. waaw mais bon <laughs> ñoom al imaam ibn Battal yi ñoo ko akbar ay après de ak ñoom al imaam al Maziri voilà <laughs> ñoom al imaam al Maziri radiyallahu ta'ala anil jami' waaye moom ab ñi moom mais dakkul de ñoom al yi après gis nga même ñoom al imaam al Hafiz ibn Abd al al Andalusi mais léegi moom saa yi <laughs> ma ne léegi nag mooy suñu réew yi quoi hmm, saa yaa yaa yaa yaa yaa yaa hayyu yaa qayyum yaa hayyu yaa qayyum birahmatika nastaghith <laughs> aslih lana sha'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ayn allahu akbar allahu akbar <laughs> mu ne wa qaala al-Qurtubi waaw amin fay loolu ñaan la ñaanu sunna la ah. dama koo def au pluriel rek yeneen tubaab saa saa ba da ko doon ñaan yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu waaw yaa hayyu yaa qayyum yow mi nga xam ne yaa kiy dund te yaa taxaw ñépp waaw bi rahmatika ci sa yërmande dong nastaghith astaghith laay dem di ñaan wallooy au secours waaw waaw aslih li sha'ni kullahu yéwénalal ma sama lépp waaw sama lépp yëwénalal borom bi wala takil nii te bu ma bàyyee sama bopp tarfataay waaw lu tel ne xef xefu bët bu ma ko bàyyee ndax ma al ko allahu akbar walla yeneen tubay saa saa ma ko aslih li sha'ni kullahu waaw aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn amin kon mu ne wa qaala al-Qurtubi kanta al-imam al-Qurtubi neena maana al-hadith anna al-ghina an-nafi' aw al-'azim aw al-mamduh huwa ghina an-nafs wa bayanuhu annahu idha istaghnat nafsuhu kaffat wala kaffat 'an al-matami' fa azzat wa azimat wa xasula laha min alxadwa wannazahati walsharaf walmadh akthara min alghina akthara min alghina alladi yanaaluhu min man yakunu faqira nnas li xirsihi fa innahu yuurituhu fi radaa'ili al-umuuri wa xasaa'isi al-af'aali li danaa'ati himmatihi wa buxlihi wa yakthiru man yazummuhu mina nnaas wa yasghuru qadruhu indahum fa yakunu ahqara man min min kulli haqir fa yakunu ahqara min kulli haqirin wa adalla min kulli dalil ah imam Qurtubi mooy Abu Ahmad sëriñu borom tafsir bu mu ne Kantaa moom nee na maanaawu ndax dafa def sharh hadis bii hadis mu ngi sax imam Muslim mu ne euh, maanaawu hadis bii nii mooy que ne gis nga euh, koom gi nga xam ne mooy jariñ wala bu màgg bi wala bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu tagg loolu mooy rinan nafs mooy richesse mooy koomu sa bakkan mu ne li koy leeral mooy bu dee ne sa bakkan dafa dafa doylu dafa koomlu dafa am koom mooy doylu waaw di dellu ci yàlla te te te te te te amuk doylu kooku moom kaffat anil mataami du nekk de mooy lépp luy di xemmem leneen lu ko yàlla defalul loolu du nekk di ko xemmem waaw day doylu bu ko defee nag mu daal di màgg waaw mu tedd daal di màgg te nag mu amee ko ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, day amuk saraf ak teraanga waaw amuk cër bu mag ak loo xamante ne moo koy dindi lépp loo xam ne ay takk-takk la da koy sori waaw ba pare nit ñu bari di ko tagg ndax jikko yu rafet yi nga xam ne moom la am waaw lu ëpp fuuf bi nga ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne moom faqiirun si la doon mooy bari la ne ci biti waaye doyluwul mooy bakkanam dafa pauvre waaw la vraie pauvreté c'est la pauvreté de l'âme kooku ngay gis mu pare ngir jaay ngoram ngir jaay diineem ngir li aradin min ad-dunya yabi'u diinahu li aradin min ad-dunya comme yeneen tuwaay saa saa wax sahih amum hadith ne sax imam muslim waaw waaw xitaaun ne guddi yoo xam ne day ñëw ko xita'il layl al-muzlim waaw waaw nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéefér balaa kii mu nekk yéefér balaa xëy mu nekk jullit di di ballonné rek moom daal di jaay diineem ci arab voilà moom lay wax nii koom-koom am am matériel loo xam ne ci lu àddina lu néew waaw kooku noonu euh, day nekk koo xam ne parce lu tax parce que kooku il n'est pas il est instable il n'a pas la richesse de l'âme amul koomu xol moo tax mu pare baraade moom daal fu intérêt ñëw mu topp tàttatar la fi muy jaar rek ni mu mel noonu lay mel wal iyaadu billah léegi nag al imaamul Qurtubi mu ne lan moo tax koo faqiiru nafsi li xirse ndax ak xërëm lu ko yàlla defal muy xool leneen loolu day tax moom mu nekk faqiiru nafs waaw koo xam ne day pauvre waaw day ñàkk day nekk koo xam ne ku ñàkk la ci wàllu xolam loolu nag moo koy tax moo koy teg ci ay radaa'il ay ay ay taq-taq ci tilim tilim ak salte salte yi waaw al umur yi ñu ne yii si ñu ne baas nga koy gis mu nangu koo def moom la ñu wax pare na ngir eh, eh, alladina comme niñ gisoon hadis bi doon wax li muy wax Seydina Imran radiyallahu anhu bi gisoon ci jata ci ci bunt bi ñu génn yonent bay saa saa bi naan xayrul quruni qarni thumma alladina yalunhum ba mu je bi muy kii ne ginnaaw gi ñu ne ñëw ay nit ñoo xamante ne nii ñoom eh, yashhaduna wala yastashhaduna wa yaxunuuna wala yutamanuun waaw mooy pare nañ di seedeel nit di joxe ay fausse euh, faux témoignage témoignage parce que am na intérêt yi seen bakkan boo ñëwoon dóoral leen gouvernement bi dóoral leen ay millions ngir ñu falsifier ay document pare nañ ngir def ko wala boroom alal waaw gis nga boo ñëwee bëggub terrain nga ñëw fekk yow terrain bi da nga koo bëgg mais sauf que c'est très emplacement bu baax la mais jaay nañ koo pare comme mu ngi des Descos wala mu ngi xaw ma fan direction des euh, fan ak fan gaa yi toppatoo loolu ah, ah wala ci mairie bi wala impôt domaine pare na boo ko tegalee xaalis jaral na mu yàq kayitu kële jox la yow waaw waaw jox la ndax lan kooku dafa amul xinan nafs waaw te ñun lii ñu bari wallahi ñii lañ mel. waaw dañoo nekk ta'isa abdu dirhami wa dinar wallah la yonent bay sar sa waxoon te gisoon nañ ko ci bunt boobu kuttus na waaw ñàkk na ki nga xam ne jaamu dërëm ak diinaar la parce que moom du am benn principe principe yi yépp lépp loo gis mu naan mais principe moo nangam xoolal mooy politiciens yu bari noonu lañ mel wala iyaazu billah ay transhumants yu yées waaw ba pare nag foog ne nag ñoom ñoom bu ñu defee dara lañ doon waccu démb ne waccoo ko gënoon ñu leen tay ñu koy lekk ñoom foog nañ ne buñ taxawee ne lii la ñoom lii wa tax ñu def ko léegi nag ñoom ñoom ñoo am dëgg ku leen comprendre yow yaa ko wal iyaazu billah noonu lañ ko jàppee ah waaw kàddu gu ñàngalaw mais noonu lañ ko jàppee mais ñoom il sont dans le droit gars yi xamuñu gars yi daan c'est un fait technique politicien c'est un fait lan kàcc kat nan la man a nekkee fin politicien waaw parce que politicien bu dee politique bi yéen a xam waaw loolu mën na cee kallaa bi ngor gërëm kallaa waxuma la yàlla sax ngor kese kallaa loolu wal iyaadu billah kon mooy kooku parce que dafa am faqiru nafs li xirse ndax xër ci wàllu àddina xër ci wàllu am moomeel waaw moo tax noonu mu mel comme ko xol bi noon la mel ah da koy teg nag ci radaa'ilul umuur wa xasaa'isil af'aal jëf yu suufe yi waaw nga koy gis muy def muy jéem a nax nit ñi di fen di kàcc di def lu ne ngir am pare di def ay faux témoignage di waraate di digaate lum dul def ki gis ko lool li dara ak himmate ndax suufee ak yitteem ak pastee fam amu ci tos wa buxli waaye na muy la muy gata dajale noonu la ci naye bu ne nag bu boobaa nan lay mel waa ji wa suru man yazum day bari ñoo xam ne ñoo koy ŋàññ bu boobaa minan naasi ci nit ñi comme que noonu nga mel ci wàllu jikko ñi tane loolu minan naasi mooy ñi tane ah mooy ñi nekk nit tey dese di am principe ñoon ñoo lay ŋaññ sinon li ëpp ci nit ñi ku mel noonu ŋaññu ko waaw maa daama mu ngi alal joo xamante ne ñoom itam am nañ luñ yaakaar ci alalu waa ji dañ koy lépp lu mu def dañ naan ko baax na innal faqira du gisoon nañ ko <laughs> waaw ida takallama innal ghaniya ida takallama kadiban qalu sadaqta wa ma taqulu wa ma taqulu muhala <laughs> du gisoon nañ ko <laughs> gis nga al ghani bés bu fa waxee loo xamante ne nii du dëgg xaalu sadaqta nga gis nit ñi na ko wax nga dëgg te li nga wax jomb la ne quarante nii nii nii c'est ça voilà Imaamul Qurtubi wax ji moom mooy jamonoom daa baaxoona ah, te te kat ration eh, eh, eh, kii doon wax innal ghaniya boo ko jiitu wax na it moom ci lamdir abbasid yii la doon dudd ah <laughs> voilà mais dafa lucide dafa gis ñoo xamante ne xam ne lii mooy lépp mais imaamu imaam al-Qurtubi bien sûr ni muy wax mooy wa yaksuru man yazumuhu min an-nas loolu mooy bari ñi koy ñi koy ŋàññi ci nit ñi loolu mooy lan mooy nit ñi nga xam ne dañoo defee principe dañoo am mu ragal yàlla sinon li ëpp ci nit ñi nga xamante ne lii ñi moom lañ mel amuñu richesse su xol mais ñi bokku teen ñoom la seeni goj gi laale waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk intérêt ñoom ñooy gisee ndax fa ñuy ute intérêt joojee fam nekk boo fa demee fekk leen fa waaw mais mais man dakat yi kay ñoom day fekk ñooy daje dem katu dancing yi ñooy daje <laughs> waaye dem katu mosquée yi ñooy daje même bu dee dëkkuñ koñ ndax bokkuñ koñ ndax waa ji bu demee beneen koñ sax julli jot day dem ci jàkka ji bu fa demee dina fa daje ñeneen waaw mais dem katu dancing bi même bu demee Stockholm baax na bokk na ci li muy njëkk a lijjanti fan la dancing yi ak kan mooy tëgg ak quels sont les kii de de de de de de la place ñan ñooy tëggkat yu mag yi sonkat yi bu ñëwee Dakar quels sont les grands showman showman ak façon yooyu voilà ñooñu comme que ñoom ñoo bokk teen ñoom la seeni goj bi laalee waaw waaw moo tax comme que dañuy ëpp nii lañ mel waaw waaye dal faqiru bu attaque pauvre bu waxee dëgg gaa yi na ko wayaw kanam ta wayaw wo xam nga ne nar nga de <laughs> waaw waaw te waxoo fi tos waxoo fi kaw waxoo fi lu baax laa wax <laughs> waaw kon loolu moo tax euh, imaamu naan nit ñi ëpp dañ koy ŋaññi loolu mooy pas ñu ëpp ci nit ñi ah <laughs> que n'importe nit non mooy ñi nga xamante ne nii am nañu reseau xol bu boobaa ñooñu ñoom ñépp sax dañuy bokk di ko ŋaññ parce que ku mel nii dañuy xam ne kii doyluwul ak li ko yàlla defal yi waaw bu ko defee nag Ah, ca ñoom ah mu daal di néew eh, ak dayoom ca ñoom waaye kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom affaire àddina kese ta mooy ñu ëpp nga xamante ne nii ay leech bot lañu pare nañu maral tànk képp koo xam ne boroom alal nga ndax la yaakaar ci yow say dàllalu fu mu jaar nu mu salte salte salte duggal ci poubelle yi jaar ci caniveau yi foo nekk mooy yu ñaaw ya ngay def pare nañ ngir maral la ko bam set wecc ngir dërëm yu ñuy xaar yoo leen di jox ay ay ay luy luy luy ci yow waaw bu ko defee mu ne waa nag bu dee ñi nga xam ne ñoo koy ŋàññe te mooy ñi intègre te amuk doylu day néew ci ñoom mu nekk ñi ki nga xam ne mooy ki ahqara min kulli xaqir mooy gën a doyadi képp ku doyadi wa adalla mooy ki gën a torox min kulli dalil képp ku torox al imam al hafiz an-Nawawi al al al alhamdulillah ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalani yu mu ne daal wal bi mu indee wax yi mu ne en gros voilà en conséquence en gros waaw ah, eh, anna al-muttasifa bi ghina an-nafs yakunu qaani'an bima li nga mën a jàpp fii wax yi yëpp boo ko ramassé ak xadiis daal dëgg-dëgg ki nga xam ne moom dafa meloo borom bi da koo may ghina an-nafs mu am richesse bu bakkan mu am koomu bakkanam noot doylu am koomu bakkan yakunu qaani'an bima razaqahu Allah day nekk koo xam ne day doylu li ko yàlla wërsëgal la yaxrisu du nekk di xër ala al li ghayri haaja du ut lii lu am solo lay imaam al-Hafiz di ci teg du nekk koo xam ne day xër di lu yokk ci loo xam ne aajo warulu ko parce que am nit man nga ne mais ko attention mais kon yow da ngaa bëgg a wax fii mu ne man par exemple bu ma yàlla joxee salaire euh, en tant que salarié deux mille euros ma gis leneen loo xam ne man naa fa am quatre mille euros aw ma droit dem dañ naa waxuñu la loolu <laughs> waxuñu la loolu de waaw waxuñu la lool loolu moo lii <laughs> waaw mu ne te du nekk mooy yow doo teg mooy li yeneen tubaab saa saa waxoon fii yëpp mooy dee leen xool ki leen féete suuf ci wàllu am-am mooy bu leen xool ki leen féete kaw ndax di xool ki la féete suuf lool moo gën a euh, yeey ci yow te moo gën a yomb ci yow ngeen daal di sant xéewalu ci yéen. tekkiwul ne yow bul ut promotion bul def loo xam ne lay tax yow ci fonction publique bi xaw ma a nga nekk xaw ma nag seen yooyu ñuy wax nga dem bi gën a supérieur ndax boo defee quelques diplômes ñu gaal di am promotion gën a sori que bu ko def non dañ naan la sax def ko dañ naan la def ko mais sauf que li liñ lay wax mooy boo ci man di toll stade boo toll la yàlla jox na ko gërëm waaw na ko gërëm na la yàlla doy na yàlla doy waaw ñoo tax mu ne te du ut di yokk lu loo xam ne aajo waralu ko te du nekk di insister wala yalixu fi talab waaw wala euh, euh, euh, te du nekk di di di ci ut waaw mel ni li ko yàlla jox doyu ko waaw waaye it wala yalxafu fi su'al du nekk di insister ci demander di commander di wàcc ndoxum ndoxum xar kanam di ko rotal ngir lan ngir lu mu am bal yarda li am ba des day gërëm bi ma qasama lahu li nga xam ne moom la ko borom bi daal di wër sa sédde faka annahu mu ngi day mel ni waajidan abadan kook day am saa su ne waaw kanta wal muttasif bi faqri euh, nafsi ala diddi ala diddi minu kanta ki xam ne moom dañ koo melale borom bi seetaan ko mu am pauvreté bakkan kooku moom mooy contraire li li kawnihi la yaqna'u bima utiya bal huwa abadan fi talab al izdiyad min ay am amkana moom kay li am ba des waa ji nga xam ne daa amul ak ñàkk ak ñàkk la am ñàkku koom ci xolam li tax moom mu mel contraire ki ñu wax sànq ah, wuuteeg ki ñu wax sànq ndax moom du doy lu mukk li ko yàlla jox saa su ne dañ koy gis muy gën a ut moo tax euh, ñi xamul ñoo naan mais suwaay suwaay li ko yàlla jox nii man milliardaires yi nan la def li ñu am ay yeneen yoo xamante ne nii ñu leen di kii parce que lii nga xamul ñoom amuñu xina nafs yéen a ngi am xina nafs loolu amul. leen nag am na leen am na attention yéeféer bi man nga ci gis koo xam ne mu parce que loolu fitra la voilà attention de xam nga képp ku yàlla bind am nga prédisposition lépp luy mbaax mu borom bi yow defal na la ko waaw naka jikk defal na la ko moom la yonent way san-sam doon wax naan kullu mawludin yuladu ala al fitra waaw bépp ku juddu rek yow borom bi teg na la ci prédisposition nga ànd euh, euh, loolu mooy fitra nangu lu baax bañ lu baaxul moo tax yooyu dafa am yoo xam ne c'est universel comme yooyu léegi fa abawaahu googee société ba mu ne ak baayam yeeg ak ñooñu ndayam ak baayam ak ñi ko yar ak fa muy dund ak environnement ba dañuy jouer ci moom dañuy dañuy dañuy def lenn influence ci moom loolu mu neex la ak mu naqari la waaw léegi nag loolu noonu dafa am ñoo xam ne nag seen fitra lépp la ñu ñàkk am ñoo xam ne am na lu ñu ci dese tey yéeféer bi man na nekk yéeféer ba pare am yu mu dese ci yooyu moo tax di nga gis yéeféer yoo xam ne da gis ne waa ji yéeféer la gaa ate la mais kenn du ko fekk ci yu suufe yi quoi parce que comme dafa am dignité humaine waaw comme dafa am dignité humaine dafa am mooy yooyu noonu fitram complètement dafa yàquwul waaw loolu moo tax nit man na nekk sax ate am façon doylu gu mu am ci xolam nekkul ku ëppal ku bëggee ku kii nga gis ko mu mu mu correct waaw yu ñëwee ànd ak gaa yi ñëw kër gi yàkkamti yonent way sa sa moom mu dem yësal gëléemam ndànk waaw defaru ba jekk sanguwaat sol yi saa yére yëpp indi ndax désert biñ jaar poussière beeg yooyu ñëw yonent way sa na ko yow mii am nga ñaari jikko yoo xam ne yàlla ak yonentam dañ koo bëgg sallallahu alayhi wasallam ko eh, yonent sallallahu alayhi mais jikko yooyu yàlla dama koo bindaale wala damaa fexe ba def effort ba jikko ko kon loolu mooy jikko ju rafet bi ñu lay wax ñaar yooyu nga ko mën a amee soit yàlla bind la noonu mooy bijj bi moo day dellu ci eh, yajtabii bi <laughs> borom bi mooy bijj ci moom ku ko soob waaye wa yahdi ilayhi man yasha <laughs> waaw mooy bijj waaye mooy man yu ni bopp mooy yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi may man yunib waaw day di kat ci lool mu ne ko est borom bi daf ma bind noonu wala man ma fexe ngir man ko ngir am ko mu ne ko déedéet yow noonu la borom bi binde kook da koo bijj defu ci benn effort borom bi may ko qualité yooyu al hilm wal ana dafa teey dal waaw loolu ay jikko la yoo xam ne pourtant waa ji dafa ñëw dañoo ñëw tuub nekk ay jullit mais jikko yooyu da koo am mooy amoon na ko laata muy nekk sax jullit waaw kon loolu moo tax attention de am na yéeféer yoo xam nañ leen di gis mais ci wàllu jikko mais y a pas photo ak jullit ñu bari jullit ñu bari waaw parce que yenn il faut euh, nga nekk nit waaw boo nekkee nit dëgg-dëgg da koy seexlu waaw mais nag bu dee ne yow nit nga mais ala suurati aadamiin waaye xaqiiqaam mooy ximaar nga wal iyaazu billah suuratu aadami la mais ci biir yi mbaam xuux nga yor wal iyaazu ma naan ximaar bu euh, xinziir jikko yu salte yooyu mooy yi ngay def lépp a ñaaw ah mais wal iyaazu billah akramana allah mooy yow looloo dal waaw moo tax ngay mën gis ay jullit xam ne vraiment mais benn qualité bu baax am nañu ko. am na ñuy am ñee ci wàllu jëflante mais ñi ñi ñi dañ naan ñii vraiment xanaa mbaam yi sax mbaam xuux yi sax yenn yi seexlu nañ koo def mais ñoom seexluñu wal iyaazu billah lu tax parce que yii la waaw moo tax attention de waaw kon nag nit ki ah, day doylu waaw waa ji nag comme que waa ji eh, eh, moom doyluwul dara du gërëm du doylu du du du ndax at taslim war rida waaw wommatu ci li yàlla defal la ba pare nga gërëm ko waaw waaw kon nag loolu lu amaam solo la moom waa ji nga xam ne nag amul loolu moom ah, ah, ah, moom tout le temps day nekk ci to di ut waaw di ut lu yokk li ma yor moo tax xoolal multinationales yi wala yenn kii yi ngam di entreprise yi gars yi du ñu am du gars yi dañ tous les années bu nekk li ñuy ñoom seen objectif mooy na na CA bi gën a yokk chiffre d'affaires bi ñu naan on a on on veut atteindre chiffre d'affaires tel euh, on veut cinq milliards de chiffre d'affaires alors que daaw daaw daaw ñu ngi amoon quatre milliards de chiffre d'affaires ñu ne ren on veut cinq milliards de chiffre d'affaires léegi comme que cinq milliards lañ wax ñu am quatre milliards cinq nga dégg gars yi ne moo on n'a pas atteint nos objectifs en fait jotuñu li ñu li nga xam ne moom lañ ñëwoon moom lañ bëgg a jot léegi nag ñu koy waxe yow bu dee xamoo économie wala ban boo xamul économie nga teey rek ci kàddu yi ñu utiliser yow da ngay jàpp ne ñii dañoo perte ndeketee yoo perte ñu de non daaw daaw quatre milliards lañ amoon. sauf dañ ne woon li ñu objectif bi mooy cinq milliards sauf que quatre milliards cinq lañ am wala quatre milliards neuf cent ñu ne ñun atteindre ñu ko léegi nag bon di deedeeloog waaw jàpp mooy tout temps ñu ngi ut lu gën a bari waaw léeg-léeg du raisonnable waaw waaw léeg-léeg du raisonnable léegi ñooñu benn affaire léeg-léeg nga gis leen beneen ñuy def beneen affaire lii ni mu amee ci multinationales yi la amee par kenn kenn oo xam ne dañ naan la daaw amoon nañu cinq cent mille wala cinq cent millions de bénéfices ren ñu am quatre cent millions de bénéfices ñu na koy waxe noo xam ne da jàpp ne gars dañoo perte parce que bon par rapport à nos chiffres de l'année dernière vraiment oh bon c'est pas les chiffres ne sont pas bons a euh, léegi yow yow boo xamul da naan mais gars kon dañoo perte un un million perte ñu fet perte ñu de <laughs> non bénéfice c'est que daaw cinq mille cinq cent millions mille la woon wala cinq cent millions ren nag mu nekk quatre cent millions gars yi di la ko waree comme si dañoo perte perte te loolu lépp bénéfice la bénéfice la <laughs> moom nekkagul ne waxuñ la déficit de ñoom ak buñ ci déficit déficit mukk waaw ndax lan doyluwuñu doyluwuñu waaw tout le temps ñu ngi siiw ñu ngi tendre à lu gina a bari noonu mu mel nag ci multinationales yi mooy entreprise yu mag yi firme yu mag yi noonu la mel ci nit ñi ñoo xamante ne nii lañ mel waaw akbar moo tax daal waa ji day nekk koo xam ne ku ku ñàkk lay doon waaw waaw moo tax al xaafis mu ne <laughs> léegi nag euh, waajooju comme que gërëmul du doy loo li ko liñ ko jox abadan fi talab bal huwa abadan fi talab fi talabil istiyaad in amkana comme li al imaam Ibn Battal wax foo ko fekk muy ut le plus mooy comme multinationale yi ñu ak nit ñi nga xam ne nii lañ mel yor seen entreprise bu ndaw waxuñ la amal ay objectifs ngir am ay bénéfices loolu sax mooy mooy loolu c'est ça le but de de de kii ngir mën a gagner mais dama ne il faut être raisonnable te tamit lu la yàlla defal yow am nga bénéfice malgré ne daaw 3 millions la tey 2 millions 5 mais nga ne alhamdulilah Euh, pro li taxoon atteindre ko ñu kii ko mais mooy li ñuy bañ mooy yow sa xol yi nga jàpp ne c'est un problème bu rëy waaw boo tax mu ne summa nooy euh, uta utam googu nag comme que yàlla te amulum doylu min ay wajhin am kana nu mu ko mën a amee bu jaree wuruj bu jaree falsifier ay affaire wala jaay brader gaay biir yoo xamante ni ndekete baaxul woon c'est périmé dina ko def seen yoonam newu ci waaw mu ne summa in ida faatahu al <laughs> ginnaaw gi nag cëy bu dee la mu la mooy objectif yi la mu bëgg a sàkku amu ko nga gis ko nag xasina mu dal di jàq wa asifa fa ka annahu faqirun min al mal mais day jàq triste mais da foog ne fii dëgg fi am quoi entreprise mais ñu ñaan koo gis nag responsable yi ah, yow daja nag moo ku nekk mel ni dëj xew léegi nag ku nekk war a consoler sa borom quoi bon ñu ñëw à la réunion de kii de fin d'année gars yi daje bon di wane ne di di ah, di génne seen noir fumé yi wane ne ñoom dëj te benn dëjë fi amul démb cinq milliards lañ amoon baaw ren quatre million neuf cent quatre milliards neuf cent ñu ñëw bëgg gëmloo nit ñi ne dëjë am lu tax parce que lam doon sàkku dañ koo amul mu triste nga gis ko mu njaq mel ni sawaay faqirun minal mal mel ni amul dara ci waaw waaye lu tax lii lépp dal ko li annahu lam yastaghni bi ma utiya ndax ko jox faka annahu laysa bi ghani mu ngi mel ni du du ko am <laughs> waaw waaw mu ne summa renan nafs dëgg gi tax ñuy wax te yonent bay saasaam di ko wax ni innama yansha'u day sosoo di génne an rida bi bi anna alladhi 'inda allah khayrun wa abqa waaw mooy fi muy jógee te li koy li ko nit ki amee mooy gërëm dogalu yàlla wa taslim di wommatu li amri yi ci mbiram te nga xam ne lépp la ne fa yàlla moo gën lim la jox maa indakum yanfad wa ma inda allah baaq la boroom jox li ne fi yéen day jeex te li ne fa yàlla day des kon nag ñaanal sa boroom la ne fa moom moo mu ne waral axiratu xayrun wa abqa wala waral axiratu xayrun laka min al mooy mu ne waral axiratu xayrun wa abqa mooy bés bu mujj ba loolu xayrun moo gën wa abqa te moo gën a des loo kon loolu moo tax waykatu arab ba ne ghina an-nafsi ma yakfika min saddi haajatin fa in zaada shay'an 'aada dhaaka al-ghina faqra waaw mu ne ghina an-nafs gis nga koomuk bakkan mooy lan maa yakfika min saddi xaajatin awa ko waxee gaa walla mooy xanaa nanga non mooy loo xam ne ci wàllu am am dalay doy maa li la doy yakfika dalay doy min saddi xaajatin foo amee xaajo lu taxaw mu daal di la koy fattal daal la koy fajal fa in zaada shay'an lépp lu yokku ak ñàkk la ndax man samay aajo faju na <laughs> waaw <laughs> voilà <laughs> moo tax keneen beneen boro beneen waykatu arab bi ne wa man yunfiq as-sa'ati fi jam'i malihi maxaafata faqrin falladi fa'ala al-faqru waaw <laughs> mu ne képp koo xamante ne nii day jël waxtoom yépp luubal ko ci ut alal ci dajale alal alladi jamaa maalan wa addada yahsabu anna maalahu axlada al-Qur'aan wax <laughs> waaw humazatul lumaza waaw waa jooju nga xam ne day dajale alal ji waaw jàpp ne nag ci ak ñàkk boppam ak ak kannasoom que moom dajale gi muy dajale alal bu amee alal ji nag mooy tax mu gën a yàgg ci àddina bi alal égal longévité waaw waaw muy nag mu ne waman yunfiqu saati fi jam'i malihi képp koo xam ne yow sa waxtu yi la yàlla jox ngir nga jaamu ko ci am ci ngërëmam yow noo def nga koy dajale nga nga nga nga jeexal ko dépenser ko ci dajale sa alal ji maxaafata faqri ndax dangaa ragal ñàkk non non c'est que affaire yi non il faut affaire yi boo toogee non affaire yi do charge yi di ko di ko pousse charge yi nag non wala boo toogee charge yi tooguñu quoi moo tax non daw rek daw rek daw yow ba tax doo julli wala doo julli normalement doo yow yow yu bari nga faat ko wax non non les charges non bi non yow mu ne la nag fan la di faala al xamal ne yow li nga jëf noonu lool booy dëgg-dëgg ñàkk moo tax dañuy gis ñoo xamante ne de toute façon liggéey ñu nit leen di doon waaw waaw ñoom moom dañuy dajaleel ñu leen di doon waaw li ñuy liggéey yépp di dang-dang yi di travail ko moom fu gars la jay naan la travail de la ko fi waxoon dof dof lu fi rek da jëkk sa xol bi daal di arrêté ñu ne duñu ne oh, oh, du travail ko waxee kii oh très belle très belle oh, deux mille nangam nangam vient de nous quitter voilà léegi yow def nañ la ca page jeex na waaw léegi nag mu des nag nga war a régler sa borom sa ñàkk julli yi nga doon def en tant que jullit ndax sa dajale koom gi ak yooyu ak ak yi ci amoon te defoo ko bu boobaa nga xam ne wallahi ku tus ba kon nag ku def loolu rek nga xam ne falladi fa'ala al faqru waaw dajale sa sa waxtu yépp nga luubal ko ci dajale alal dong kooku na leer na li nga def tax ñu tax ñàkk <laughs> waaw ragal ñàkk yow la nga def mooy ak ñàkk dëgg-dëgg xam nag mu ngi noonu le kon nit ki li am solo mooy de jamonoom waxtoom yi na ko def ci loo xam ne moo koy may dëgg-dëgg richesse mooy am yu mat yi nga xamante ne nii ah, moo lay may ak al al al ghina al haqiqi mooy xam ci yàlla am xam-xam bu tukkee ci yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam xam ne mbir yi yàllaay dogal al imaanu bil qadar jeex na al imaanu bil qadari mooy gëm li nga xamante ne mooy dogal waaw te mu sax ci sa xool jeex na yàllaay sédde ku mu jox ma ma ma ma lu mu ko jox ma kontaan ci waaw yéene ko ko tey ñaan yàlla dolli te ma lu ma jox ma doy mu doy loo ma bu ma bëggee leneen leneen ma ñaan ko boroom mais du ma iñaane kenn waaw di def effort yamu laaj ngir am bu dee li may am doyul wala gis naa ne man naa mooy am na yeneen yu ma bëgg a def mais lii ma yor nii gis naa ne du kii loolu aayul nga fexe ut loo xam ne moo lay may nga gën a yokk loolu voilà mais nga xam ne lu ma ci man di def le résultat ba ma ciy am wala la ma ciy ñàkk kooku ci loxo yàlla la nekk loxul ci sa nekkul sama góor góorgóorlu nekkul ci sama amum xel nekkul ci leneen ak leneen kon nag mu ngi noonu kon hadis bi am na solo allah allah l al ghina an kasratil araba walakin al-ghina ghina an-nafs kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu nekk hadis hmm, li tax ñuy jàll waroon nañu arrêté hadis bi mu ci teg gisoon nañu ko moo tax nañ ko gis ne lii gisoon nañ ko daal di ja daal di tëj insha allah mu teg ci hadis numéro 523 mu ne wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaafan wa qanna'ahu allahu bimaa aataahu rawaahu muslim rahimahu allahu taala kon al imaamul haafiz mu ne ci hadiis bi juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñett mu ne waan abdillahi ibn amrin mu ne mu ngi jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rasulallahi yal na yàlla gërëm leen ñoom ñaar ndax mook baayam saxaaba la ñoon Abdallah ak ak yaayam sax Raayita gis nañ keroog <laughs> ñoom ñoo doon jooyante seen mbaar mi ba yonente way sa saam romb leen <laughs> waaw nañ na Raayita moomu bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Hind bint Utba ànd ak waa Quraysh keroog <laughs> ngir ngir soññ seen góor ñi ñu gën a ray jullit ñi <laughs> mais mu jëla tuub <laughs> ba yeneen tubaab saa saa romb ko moom doom ji Abdallah ñuy jooyandi seen sàkk bi <laughs> seen defaraat seen miir bi mu wax leen lam leen waxoon bintul Hajjaj ibn Munabbih Hajjaj ibn Munabbih moom ku yéeme la waaw non duntul Munabbih ibn Hajjaj voilà Munabbih ak nubay yi ak munabbi ibn al <laughs> hajjaj voilà hajjaj doon seen bàyyi ñoo ñoo ñaar ñaar ñépp ci asadu durran borom xilaas ak leen di tudd foofu radiyallahu anhu alayhi ridwanul maliki ay kàccoor yu mag lañu woon <laughs> nubay yi ak munabbi ibn al hajjaj ci kii la woon waaw ndax qurayshi kon Seyna Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma mu ne anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na qad dëgg-dëgg aflaha daal ne texe man aslama képp ko wommatu waaw ci yoonu yàlla wii soumettre sa bopp ko ne nekk jullit ah te lépp nga jébbal ko sa borom war ruziqa kafaafa te ñu daal di koy boromam ñu wërsëgalal ko lu ak doylu borom bi defal ko ci xolam doylu wa qanna'ahu Allah borom bi doy def moom mu doyloo waaw kafaafan wa ruzuqa kafaafan mooy ñu ko kafaaf mooy li nga xam ne mooy tax lépp loo lu la doy lépp loo xam ne moom nga bëgg comme aajo gu taxaw mu faju wa qanna'ahu Allah borom bi doyloo ko bi ma aata ca lam ko jox wa mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu Abul Husayn Abdullah Muslim ibn al Hajjaj xadiis bi nag rombon xadiis cinq cent douze mooy bi ñu génn cin bintu cinquante six ah baabu fadlil jumu'i wa xushunatil aysh hadith cinq cent douze indi woon na ko fa waan Abdullah ibn Amr ibn al-As boobu ñëwoon na ba ibn al-As qad aflaha man aslama wa kaana rizquhu kafaafa ña fee dana wa ruziqa koy gis defoon nañ taxrij bi ne yooyu yëpp am na wa bima ataahu ak bi mu ci tegoon niroo na bopp Hmm? mooy hadisu Fadala ibn Ubayda ibn Ubayda al-Ansari tuuba liman hudiya lil islam wa kana ayshuhu kafafa wa qani'a hmm? kon hadis bii gisoon nañ ko foofu moo tax lépp loo xam ne moom lañ doon wax daal waxoon nañ ko foofu hmm? moo daal imam sànk mu ne hadis yi fa taqaddama mu'zamuha fil babayni as-sabiqayn lu ëpp ci hadis yi Eh, eh, eh, hadith yi rom mu ne woon wa mi maalam yataqaddam bokkon li jiitul woon waaye bii nii muy wax jiitu woon na ba pare da ko indi wat mooy li ëpp fii newul woon fee mais am na yoo xam ne fooye ñu ngi woon ci hadith ci buntu bi nga xam ne moom lañ génnoon wala bi ko jiitu woon comme bi nga xam ne moom la ñu nekk kon ñu daal di yem noonu ndax ndax dinañ fi gis yeneen yoo xam ne gisoon nañu ko ah insha allahu taala mais yooyu gisuñu ko woon par exemple hadith cinq cent ko woon